kon ci suñu jataay yi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu te tuddoon nañu li nga xamante ne nii ci gàttal lool moo jëm ci wàllu fiq bi ci wàllu li nga xamante ne moo jëm ci wàllu ilmul mawaris ci xam-xamu donoo kon gisoon nañ ci gàtt yi nga xamante ne ay tënk la yoo xamante ne yii mooy point saillant yi yi nga xam ne yii moom mooy yi nga xam ne foog nit xam ko waaye bon xam nga ne dugguñ ci détail par exemple asaba maala gayri bon biñ doon tëj la nekkuñ fi yoon ñaari jigéen lay doon voilà moo tax loolu dugguñ ci biir yooyu mais yooyu wax nañ la ku gën a bëgg yaatal nag da dem fi nga xam ne foofu lañ ko yaatale léegi nag mooy waxoon nañ la tamit que ne mooy miraas xam-xamu miraas ñaari côté la mooy daa am côté boo xamante ne nii côté bi mooy li ñu wax léegi nii côté fiq la waaye nag mu am côté boo xamante ne nii ah côté boobu nag côté lii la mooy côté <laughs> daa nekk nag côté <laughs> côté calcul mais calcul boobu wax naa la taxul eh, jarul ngay tiit naan tay ma dee ay kii affaire bi du jafewul voilà benn calcul la boo xamante ne nii bu simple la voilà boo yow boo nekkee collège sax. boo nekkee cinquième taxaw a brillant tuuti rek mooy jarul sax ngay kii ah moo CM2 kese mën nañ la ko expliquer bu ko defee nga xam ko moo tax du lu garaaw quoi léegi nag loolu la léegi nag euh, ginnaaw loolu mooy côté boobu nag moo ci des mooy côté bi nga xamante ne nii côté xisaab bi voilà nga xam ne foofu nag euh, nga xamante ne mooy nit ki da koo war a xam ndax bu ko xamul mooy même bu xamee yiñ jot a wax yooyu dina ci am aperçu dina xam nan lay séddale mais sauf que mais alal ji mu bi ji fi nekk li mu war a séddale nan la koy séddalee nit ñi bu dee moom xamul calcul bi ndax dafa am solo lool koo xamante ne nii nag bon il faut waa ji miraas wala waa ji ko bëgg xam mu jàng yoo yële moo ndax boroom raxabiya ah, naan wayin turil maarifatal xisaabi li tatadi bihi la sawaabi wa taarifa al qismata wa tafsila wa taalama tasxiixa wa wastaxriji lusuula fi lmasaayili wala takun an xifdiha bi zahili kon affaire yaa ngi noonu le mooy ne affaire yi dafa am loo xamante ne mu ne boo bëggee xam nag maarifatal xisaab yi xam nan lañuy ñuy calculer bay génn li nga xamante ne nii moom ngay soxla fii ah muy nga xam nan ngay wa taarifal qismata ana naka ngay mën a da di mën a séddale wa tafsila waaye tamit mën a di takkale mbir yi wa kalama tasxiha wa tafsila nga xam li nga xam ne moom lañ naan ak tafsil ak li nga xamante ne nii mooy ak tasxix yooyu yëpp da koo war a xam mooy aslul masalati yooyu mooy <laughs> cosaanu masala mi li nga xam ne moom laa war a séddale loolu da ngaa war a xam cosaan gi fan la voilà yooyu moo <laughs> moo tax c'est vrai <laughs> loolu mënoo ko tënk nii moo tax de façon dañuy wax nii rek après jàll tey moom la ñuy ci affaire bi après ñu dugg insha allahu taala ci suñu laaya mooy aslul masalati loolu il faut nit ki daal di koy génne li nga xamante ne loolu moom daa nekk loo xamante ne manu la ñàkk voilà ak li nga xamante ne moom lañ naan usulul masail yooyu tamit il faut nit ki xam ko te loolu pour mu def ko day def amaliyatu tahsil nga xamante ne nan lay def ba génne li nga xamante ne mooy euh, le dénominateur commun voilà moom la tubaab yi naan le petit le dénominateur commun comme que fii ay un tiers gisoon nañu ay un tiers ay sulusaani mooy ay deux ay ay un ak ay un un quart un huitième yooyu ci mooy fraction la te loolu da nga koo war a calculer loolu rek la nan ngay def ba trouver ko loolu xam nga ñu def fraction sax même primaire xam nañ lii may wax ay CM1 ak CM2 mooy yooyu noonu nan ngay def ba xam ne lii mooy le petit le dénominateur commun li leen di boole ndax boo amee un un un deuxième un un demi loolu nan laay def ba bu ma leen di calculer nan laay def loolu noonu ni ngay def rek loolu la ñuy tudde nii moo ndax bul tiit léegi nag loolu daa am ci looy jaar ngir xam relation bi il faut nga xam d'abord relation bi am entre li nga xamante ne nii mooy mooy mooy adat yi mooy nombre yi chiffres yi nga xamante ne mooy xool ci suuf nga xamante ne mooy un tiers bu ñu nee un tiers sulusaat yi deux tiers trois boobu li ci suuf ngay xool yow sa bët nay dem ci suuf deux tiers trois boobu un demi deux boobale un sixième six boobale un. alhamdulilah un tiers trois boo bële un quart quatre boo bële un huitième huit boo bële loolu ngay xool xool ñoom ñoom ñi nga xam ne ñoom la borom bi ne nañ am lii nañ am lii nga dajale leen ñoom ñu fo bekk ci muraas mi bokk miraas kii war am un demi kii am un tiers par exemple nga xool yow entre trois beeg deux bi nan laay def ba mën a am dénominateur commun mooy li nga xam ne moo leen di boole loolu le loolu nag pour nga xam ko il faut nga xool diggante nombre yoo yële est-ce que tamaasul am na est-ce que mooy niroo nañu parce que bu dee ne dama am un tiers ak deux tiers ci suuf la xool trois beeg trois bi ñoom ñoo niroo loolu moom ñoo bokk voilà loolu lañ naan tamaasul kon nag affaire baa ngi noonu la kon nga xam loolu lee mooy relation kon entre ñaari chiffres yooyu entre deux tiers ak un tiers mooy seen relation taxaw na mooy mooy trois am naa ci suuf trois ak trois loolu lañ naan tamasul voilà mooy dañu dañoo niroo kon loolu mooy tamaasul mooy dañoo niroo voilà mooy tamaasala mooy niroo nañu voilà trois trois léegi nag ginnaaw boobu nga xool beneen am na beneen mooy tadaaxul est-ce que tadaaxul amul mooy est-ce que chiffre yi ma am comme bu ma amee un un un kii euh, un sixième ak un quart est-ce que entre six bi wala un demi ak un sixième loolu est-ce que mooy entre six bi laay xool ak deux bi est mën nañoo roofalantoo mën nañoo duggante bu boobaa bu boobaa loolu la nga xamante ne nii Euh, euh, chiffre bi gën mag moom day nangu nga man koo diviser ak li nga xamante ne mooy chiffre bi gën a suufe lii mooy 6 bi est ce que mën naa koo diviser xaaj ko ak 2 bi ma am un deuxième un demi te du bu ma ko xaajee du am virgule loolu bu amee bu dee ne mën naa nekk te fii mën naa nekk mooy 6 divisé par 2 égale 3 te 3 aw ma 3,5 wala 3,1 kon baax na loolee la ñu naan tadaaxul mooy mën nañoo duggante léegi nag beneen bi muy tawaafuq xool est ce que mbir yi ñoom daal dinañuy dëpp dëppoo mooy ñaari nombre yi loolu it daal di xool est-ce que tawaafuq daal dinay am loolu it ci façon yooyu la la léegi ak li nga xamante ne nii ndax dañoo yàkkamti quoi <laughs> moo tax ñoo taxaw ci yii nii ko <laughs> voilà ak tabaayun ndax dañoo wute tabaayun mooy dañoo wute loolu noonu il faut nit ki daal di xool loolu lépp nag ba pare nag bu ko xoolee loolu nag moo koy dimbali nag ci mën a di daan di génn nag commencé nag ci li nga xamante nii mooy euh, day day man a commencer def séddale bi voilà mu ngi noonu le kon nag mu ngi noonu le kon nag affaire baa ngi noonu le kon loolu moo jëm ci wàllu gi nag ginnaaw boo xamee loolu ba commencer nag dafa am yoo xamante ne boo koy def dina am di nga gis yoo xamante ne booy séddale ci biir da ngay gis ne alal ji ba may séddale boo suñu borom de nee na ma jox kii jox kii jox kii te tamit am na waa asxaabul furud yoo xam ne amaana ñu ngi ci biir mooy ñoo xam ne ñoo asxaabul furud yi mu ne ma jox kii jox kii jox ki am na waa asaba comme doom ju góor bu fi nee mais sauf que wala ay ñaari doom yu jigéen ñooñu nga xam ne ñoom dañuy am sulusaani ndax doom ju góor amu fi léegi sauf ba ma ñëwee di séddale damaa gis ne yéé alal ji de bu ma ko séddalee dinaa jox bu ma joxee alal ji ñépp ñi ma wax ma jox leen bu ma leen joxee dina am ñoo xamante ni ci ñoom sax du am bu ma yëkkee jox ñi ñeneen ñi du am loolu nag nan lañ koy régler après loolu moom la ñu naan al awlu mooy nan laay fexe daal di wàññi bu boobaa mooy damay yokk li nga xamante ne nii mooy mooy sihaan yi laay yokk nga xamante ne ca cosaanu masala ba la ma amoon moom laay yokku daal di bur mën a def léegi nag ku nekk bu boobaa day am répercussion ci ku nekk la nga waroon am day wàññeeku voilà parce que bu ñu joxee ñii am nañu des ñoo xam ne naru ñoo am tab suñu borom nee nañu jox leen léegi naka la ñuy def est ce que lañ naan boobaa defuñu li nga xam ne moom lañu suñu borom dig digal kon nag mbir mi ni muy demee mooy dañuy yokku ah dañuy du alal ji dañuy jël un million la fi bàyyi loolu nanu ko yokki non mooy ab opération bi ngay def loolu mooy bokku ala ba ngay yokk ngay fexe yokku léegi nag bu ko defee boo ko yokkee ku nekk dina mën a am te bu boobaa nag ña nga jëkkoon a jox ñooñu mooy seen yas ku waroon am dina wàññeeku loolu lañ naan alawlu léegi nag mu amaat beneen côté boo xamante ni cette fois-ci man damaa ñëw doon séddale waaye bi ma séddalee ba pare moo affaire bi alal ji dafa des quoi léegi nag alal ji des mais nan laay def est-ce que dama koy yóbbu baytu maal comme ni ko Maliki yi ak Shafi'i yi rahmatullah alayhi di wax ñoom ñu doon wax jihatul islam voilà loolu moo tax bañ doon wax ne est-ce que mooy ni ñuy doon ne nga xamante ne waa ji est-ce que voilà mooy côté euh, méngoo côté nekk jabar ak wala jëkkër ak côté bokk goño est-ce que baytu maal ci la woon loolu ñu la doon am na ci fuqaha ñu koy wax loolu mooy Maliki ak Shafi'i yi ñoom bu dee ñoom raddu dañ naan non non non jël alal ji ndax damaa séddale alal ji des. léegi nan laay def alal ji des na te ku nekk jox naa li ma la war a jox léegi alal jooju est-ce que dama koy jëlaat waat ko gaa yi ñi wala boog nu may def ba ba des jëkkër ji quoi wala boog man wala wala nu may def. ñoom ñu ne bu dee ñii ñoom Maliki yi Shafi'i yi rahmatullahi alayhim dañ ne raddu amu fi loolu dañ koy jël delloo ko fi nga xamante ne nii mooy trésor public. muy baytu maal fa la ñuy yóbbu li nga xamante ne nii mooy alal ji léegi nag kantaaku mel ne xanafiya yeeg al imaamu Ahmad rahmatullah alayhim ñoom ñu ne sii. non non non radd am na kay dañ leen koy delloo ndax loolu la ñoom ñoo ko moom seen alal la léegi am na yeneeni façon masala yoo xam ne ginnaaw lii mooy am na noo xam ne boo demee bay séddale nag day am ay damm-damm bu amee damm-damm mooy ndax waru la am bu amee ay fraction ay damm-damm bu amee rek affaire bi du baax léegi nag boo ko defee loolu moom il faut nit ki jaar ci amaladu wetu tasxiix bi ñu doon wax mooy daal di corriger li nga xamante ni mooy yi ma am nga xamante ne nii mooy corriger affaire bu dee daa nekk ci benn wàll ci benn mbooloo benn wàll ida kaana ala fariqin wahid ak tamit li nga xamante ne mooy tasxiixul inkisaar walla noonu lañ koy tuddee mooy réparer damm-damm boo xamante ni dafa am ci as ci sihaab yi ma war koo réparer ndax il faut ci masaa-il il faut ma daal di koy réparer bu nekkee ci benn wàll nan laay def ngir mën a réparer loolu le wala yi bu dee dafa nekk ci li nga xamante ne nii ci lu ëpp benn wàll loolu daal ci gàttal lool waaye am na yeneen masala yoo xam ne ci wàllu miraas comme al ñu koy wax al musharrika ak tamit yeneen i masala ay munaasaxaat yooyu yépp ay façon wu masaa-il la yoo xamante ne nii yu am ci wàllu ilmil mawaris yoo xam ne walillahi alhamdu wal minna yooyu yépp daal di woon nañ koy leeral ak li nga xam ne miraasu maam boo xamante ni dafa nekk ak ay ay ay ay ay frère ay ay ay bokk mbokk gaa yi voilà léegi yooyu nga xamante ne nii mooy miraasul jaddi ma loolu nan lañ koy defeek yooyu loolu lépp tamit gisoon nañ ko kon nag daal ci gàttal lool walillahi alhamdu wal minna